dernier xadiis bi ñu gisoon mooy fi nga xamante ne ni euh, Seydina Abu Saïd kama euh, wal xadiisu te xadiis bi mu ngi ci saxiixu imaamul Buxaari ak saxiixu imaamu Muslim ibnul Xajjaaj raxmatullah alayhima nga xam ne mu ngi jaaroon ci Abdul Waaxid yi même même càllale bopp al imaam Muslim daal na koy solo ñu ngi daal daal dina koy daal dina koy daal dina koy solo tamit loolu daal dina koy solo mu ne woon moom al imaam al buxaariyu raxmatullahi alayhi xaddatanaa qutayba qaala xaddatanaa abdulwaxidi an umaarata bni qaaqaa bnu shubrumata qaala xaddatanaa abdurraxmaan bni abi nu'm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 ibn Sa'id waxul ibn Sa'id waaye imaamul bu am am Muslim dane moom xaddatanaa Qutaybatu bnu Sa'id mu ne xaddatanaa nettali nañu Qutaybatu bnu Sa'id di Qutayba di doomi Sa'id qaala mu ne xaddatanaa Abdul Waaxid gis nga même càllale bi la mooy même sëriñ Qutayba ndax seen la ñoom ah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 qaala mu ne xaddatanaa abdurahman ibni abi nu'm mu ne ki ñu nettali mooy abdurahman ibni abi nu'min di doomi abi nu'm annahu qaala mu ne sami'tu aba sacidin alxudriyi yaquul mu ne dégg naa sayda abu sacid alxudri yaquulu muy wax am nga ci xadiis bi moom la la al imaam même même muy la même ci biir min adimin maqruud waaw min euh, euh, sauf que riwaay imaam al-Buxaari bi dane Zuhayba ci as as as ay o as or waaw boo xamante ne moom la Seydina mooy tasxiir la ko def bi Zuhaybatin fii adimin maqrub ci riwaay imaam Muslim bi ah bi dahabatin fii adimin maqrub lam tuhassal min turabiha waaye même bi la te fa la njuumte gi amee woon ci wala sikki sàkk gi entre est-ce que euh, amru amir ibn Tufayl la wala Alqama ibnu Ulaasa gisoon nañ ne imaam al-Hafiz nee na déedéet amir moom tudd ko fii ki Abdul Wahid moo ci juum tey neen riwaay wone nañ ne du moom waaye Alqama ibnu Ulaasa la woon al-Amiri radiyallahu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 mooy bés ko tanee daal dinay laab ak ida dubiral ihaabu ci xadiis mawlana ibn abbas inda al imaamu al ihaabu faqad tahur bu ñu wullee mooy laab na gisoon nañ xadiisu seydina salama ibnul muhabbiqi ca tabu dibaaxuhaa julu dibaaru juluudil maytati tuhooruha wala tuhooruha dibaaruha voilà yooyu yëpp gisoon nañ ko ci ay déclinaison wam walillahi alhamdu wal minna léegi bi mu ko yónnee mu daal di koy séddale kon ñeenti ponkal yoo xam ne ci kilifay waa Najd di ñoom muy ñoomin Uyayna ibn Badr moo ibn Husn ibn Hisn Oh, Uyayna menn ibnu Badr al Aqra ibnu Haabis Zaydul Xayri ah xam nga Zaydul Xayri bañ koy gis am na nag ñu ne noonoo ci jamono yonent mi alayhi salaatu li génn àddina mooy ba mu doon dem ak Tayyif la faatu ca yoon ko comme ni ñu ko tudde woon imaam al Haafis gis nañ jataa bi weesu li mu wax ci al Fathu waaw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 léegi fa balagha dhalika an-nabiyya wax ki iko yi daal di dem ba indil ko yonent bi alayhi salaatu salaam ah sa séddale bi nga séddale di am na kenn ci saxaaba yi ko lii ñoo ci gënoon a yey ñun saxaaba yi ñun ñi nekk fii ñoo ci gën a yey que ñoom oyey na nga xam ne fële lañ jóge ca ca estu arab yi waaw Zaydul min qabilati Tay bu Sayyidina Adi adi ibn xaatim at-Taa'i ñoom ca Tayy ay na du'aaru Tayy moom Tayy foofale la jóge woon moom Zaydul xayra xayri at-Taa'i Alqama ibn Ulaasa moom wax nañ la mooy ci waa Banu Aamir mbokk Aamir ibn Tufayl kàccoor bu mag ba ba faatoon gaay ca Bi'ru Ma'uuna ah, rayoon Qurraaya raylu woon Qurraaya moom mii di Aamir ibn Tufayl ah laa ilaha illa allah ah j'espère fàtte woo loola <laughs> ñoom nijaayu anas bi waaw nijaayu seydina anas ibn malikin alayhi ridwaanul maliki alayhima ridwaanul maliki ah xaraamum nu milhaan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 mushriful wajnatayn mooy ghairul aynayni wax nañ ko mooy ñaari bëti suuf ca biiru bët ya lañ mooy ca biir koo xam ne bët yi dafa génn non moom dugg ca biir waaw mushriful wajnatayn wajna yi mooy lex yi ci kaw fii fii fii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 mais fii mooy bi imaamu muslim mu ne imaamu muslim mu ne xaddasanaa mu ne xaddasanaa xarmala tubnu yaxya xarmala di doomi yaxya attujibi mooy tëri sëriñam boobu dëkkoon misra ah xam nga bokk ci doo dégg ñu naan eh, ci taalib imaam Shaafi'i yu siiw ah, yu màgg yi moom mii ci la bokkoon muy ki nga xamante ne ni mooy Harmala fii tudd na fi turam waaye imaamul Buxaari yi bi mu indee ci eh, alaamaatu nubuwa foofule ci même xadiis bi mais ci beneen wàll ci seydna abu foo xam ne tudd na fa turam tudd nii léegi kon xaddatana wa xaddatani xarmalatu bnu yaxya mu ne wa xaddatani nettali na ma man imaamu muslim ibnu alxajaaji xarmalatu sama sëriñ di xarmala ibnu yaxya wa ahmad ibn abdirahman alfiiri ak sama beneen sëriñ boo xam ne mu ngi tudd ahmad di doomi Abdurrahman al-Firi ñoom ñaar ñépp xaalaanee nañ axbarana ibn Wahb ñu jële ci imaam ibn Wahb qaala mu ne axbarani nettali na ma Yunus di Yunus men an ibn Shihab di ibn Shihab Yunus ibn Yazid an ibn Shihab mu jële ci imaam ibn Shihab qaala mu ne axbarani nettali na ma Abu Salama ibn Abdurrahman mooy Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf ah bokk ci taalibe Abu Sayyidina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 naka noonu wax nañ la ci alaamaatu nubuwa boo demee ci saxiixu al imaamul yu tamit ñëw na foofu la rahmatullah alay mu ne benn benn benn bés ñu nekk ci yonent bi alayhi salaatu alayhi salaatu wassalaam fekk muy séddale am nu muy séddale ataahu ci noonu nag mu dikkal ko Zul Xuwaysira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 mooy waajim décrire sànq yow ndaw yàlla li ittaqillah ragalal yàlla wal iyaadu billah wal iyaadu billah waaji mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam ittaqillah ragalal yàlla allahu akbar yonent mi alayhi salaatu ne ko waylaka awalastu ahaqqa ahli al an yattaqiyallah yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko toskare ñeel na awalastu est man nekkuma xaq ahlil ardi an yattaqiya allah est ce que nekkuma ci ñëw nekk waa kaw suuf est ce que man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nekkuma ci kii yey ragal yàlla ndax moo ko xam waaw ki gën a xam yàlla mais ko kay c'est normal moom moo ragal yàlla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 loolu buur yàlla da ciy jéggal boo ko jéggalee mu ña boo ko ñaanee njéggal mu jéggal la mais de tey ah mukk mu ne ko kon awalastu est-ce que man tos kareñeel na la malheur à toi awalastu ahaqqa ahlil ardi an yattaqiya allah est-ce que wa sallam nekkuma ñi ki gine yell yeey ci waa kaw suuf may ragal yàlla qaala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 sa remet en cause ay wax yoo fi waxoon a ah, en loolu lay ñëw waaw waaw soit président de moo gën de lan laa waxoon ma ne bon c'est que yow danga ne woon xam nga ma ne man euh, danga ne waxal ba pare waxal ba yow danga ne woon Seydina Xaalid ibn ba mu fa demee ak ñam àndaloon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 wa kam min musallin yaqulu bi lisaanihi ma laysa fi qalbi Seydina Xaalid ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam ah mais yonent bi alayhi salaatu wa salaam ah loolu loolu moom ne ndax day julli mais ñaata yoon la nit nit julli kat ñaata yoon la nit di julli ñaata julli kat ngay gis loo xam ne la muy wax ci làmmiñam dara la newul ci xol ñaata yoon nga gis ñaata yoon nga gis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 mu nga wane doqam wane gannaawam di dem di wëy fa qaala mu ne innahu dëgg-dëgg yaxruju min di'i haadaa qawmun yatluuna kitaaballahi ratban laa yujaawizu xanaajirahum yamruquuna min ad-diini kamaa yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya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 kamaa yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya noonu lañ ciy génn yamruquuna min ad-diini kamaa yamruqu gaaw a génn ci diine ji kon mooy noonu la gaaw a génn ci lislaam comme waa ji bu tawee flèche am bàyyi ni muy gaawe rocceeku génn fam ne woon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 xaruur ya léegi Seydina Abu Sa'id ñu ne ko ndax yonente ma lay saab saab wax na ci xaruur yi dara mu ne man de xaw ma xaruur ya laa adri manil xaruur ya xaw ma mooy waxu leen ne man xaw ma ne am na ñu ñu naan xaruur mooy xawaari ji waaw mais man daal comme que ci mbiru yonente ma lay saab saab ngeen ma laaj man terme boobu moom man dégguma muy waxi xaruur man daal yooyu yëpp xaw ma ko li ma xam daal walaakin nii waaye man Aba Sa'id al sami'tu rasulallah dégg naa ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaquulu mu naan yaxruju fi hadhihi al umma walam yaqul minha ah qawmun tahqiruuna salaatakum ma'a salaatihim fa yaqra'uuna al-qur'aana laa yujaawizu huluqahum aw hanaajirahum yamruquuna min ad-diini muruuqa as-sahmi min ar-ramiyya fa yanzuru ar-raami ilaa sahmihi ilaa naslihi ilaa risaafihi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 ñoom dañuy wax kalaamu xayril bariya ca la ñuy nekk di wax kenn du leen daq wax naan ay xadiis ak yooyu waaye Allahu akbar huu ñoom yaqra'una alqur'ana de dañuy jàng alqur'an waaye laa yujaawizu taraqiyahum du du dépasser seen put yi de du ko dépasser waaw yamruquuna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 ñoom inna min didi hada qawman nekk na ci cosaanu waa yi ay nit ñoo xam ne ñu ngi ñëwa ah. waaw gis nga ñoo xam ne yaqra'una alqur'ana dañuy jàng alqur'an laa yujaawizu du dépasser xanaajirahum seen pot yi yaqtuluuna ahlal islaami dañuy rey jullit ñi ñi nekk ci lislaam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 ba moo tax ñu fexe woon ne leen nañ leen faat ci lañ jéeme rey Seydina Ali ñu ñu ñu ñoo ko faat waaw ñu faat Seydina Ali radiyallahu dem di faati Seydina ñoom euh, Abu Muusa kële nun tudd Seydina Muawiya far mu rëcc far mu rëcc mooy ne gis nga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 loolu lépp c'est des esprits xawaar yi gis nga rent bale saar-saam mi wax dañuy génn ci jamono joo xam ne furqatin minan naas waaw mooy daanaka fi lislaam gën a soxlaa bennoo fa lañuy génne gën a tasaari nit ñi xoolal eh, jamono ji yonent ma ne saa saam lii muy wax muy jamono joo xam ne problème bu rëy am ci biir jullit ñi nga xam ne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 ak nit ñi nit ñi bàyyi fi téereeb yàlla waaye mu yónnoon Seydina Abdullah ibn Abbas mu dem ñu bari radiyallahu génn mu adda waaye daj seen argument yu foo yi ñu ba ñu bari daal di mucc waaye teewul desoon na ay jaay ba Seydina Ali radiyallahu anhu ñoom moo tax Seydina Abu Sa'id nee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 fa amara bi zalika ar-rajul sayyidina Ali radiyallahu anhu ne nañ ko seetal il faut ñu seetal ko waajooju mooy mandarga mi yonent bi saa saam waxoon gaa yi dem fal sax gaa yi dañu ñu yëkk dem seet seet seet ñëw na ko gisuñu mu ne ma leen di ngeen ko seet te dinañ ko trouver parce que yonent bi saa saam a ko li ki ma wax loolu la te ki ma wax waxuma lu noonu mooy loolu moo am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 seenu waane jàpp ne ñoo gën nit ñi wala boo boo gaa kii dinañ fexe ba indi problème ba ba créer beneen affaire te bu ñu ko créer nag jàpp ne gaa yi kenn ñi ci des ah ñi ci des ñoom ñépp ay yéefar lañu léegi waaw ñoom ñépp ay yéefar lañu léegi nag bañ nekk ay la seeni seeni deret dagan moo tax pose bombe fu ñu ne